ibn abdi shams ibn abdi manaaf ibn qusay ibn kilaab al qurashi al amawi aw al umawi rahmatullah alayhi wa radiya anhu muy abu hanzala di abu sufyaan sayyidu quraysh gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna Ah. muy ci fatxu makka fi ñu yemoon boo fàttale ko mooy fi nga xam ne moom abu sufiyaan ci la jóge ci aleyhi salaatu wassalaam mu daldi koy wax jox ko ay garanti ci ba muy wax naan man daxala daara baasu abi sufiyaana fa huwa aamin wa man axlaqa alayhi baabahu fa huwa aamin wa man daxala al masjida fa huwa aamin aleyhi salaatu wassalaam gis nañ keroog bi abu sufiyaan ibn harb daldi tuubee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydna al abbaas dana ko inna aba sufiyaana rajulun yuhibbu hadha al-fakhr faj'al lahu ne ko Abu Sufyaan de nit la koo xam ne dafa bëgg puukare gi kon nag defal ko dara alayhi salaatu wassalaam ne man daxala daara Abi Sufyaan fa huwa aamin képp koo xam ne dugg nga kër Abu Sufyaan fa huwa moom amin nekk na en sécurité wa man daxala wa man axlaqa alayhi baaba faqad fa huwa amin kooku it nekk na en sécurité waaye wa man daxala al masjida fa huwa amin tey de ci fatxu Makka waa Quraysh ku dugg ci jàkka ji tamit nekk nga koo xam ne ku nekk en sécurité nga Abu Sufyan gis nañ ne bi mu demee Hind bint Utba di soxnaan dafa mer jàpp ci sikkim bi naan rey leen uqtulul hamit ad ahmas waaw waaye Abu Sufyan ne leen yéen waa Quraysh kii bu mu leen wor dugg sama kër fa huwa amin ñu ne ko qatalaka allah maa tughni anna daaruk yal na la yàlla rëbb rek abu sufiyaan sa kër ñun waa Quraysh moos ni ñu topp nga naan sa kër képp ku fa dugg nekk naa sécurité ñun suñu sa kër dañ faa xaj mu ne leen waman aghlaqa alayhi baabahu fa huwa amin képp koo xamante ne nii dugg na këram tëj bunt bi nekk naa sécurité mu ne wa man daxala al masjida fa huwa amin wax leen li yéen aleyhi salaatu wasalaam li ko aleyhi salaatu wasalaam waxoon képp ku dugg sa kërit dugg ci jàkka ji boog fa huwa amin nekk nga sécurité fa tafarraqa an ila durihim wa ila al masjid nit ñi daal di tasaaroo nit ñi daal tasaaroo waaw daal di jëm fan ci seen kër yi ak fi nga xam ne mooy al masjid di al masjidul haram ci jàkkaay kaaba ji léegi foofu la ñeemoon mu ne woon riwaaya imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi boo xam ne defoon nañ taxriij bi bu yàgg te imaam muslim ibn al-Hajjaj waxoon nañ la xadiis mu ngi ci saxiixayn mais pas totalement imaam muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi ci kitaabul jihaad was-siyar indi na fa lenn ci loolu naka noonu imaam Abu Dawud as-Sijistaniyu daal dina koy solo ci fi nga xam ne mooy sunan bi imaam al-Bayhaqi daal dina koy solo ci as-Sunanul Kubra waaye soloo na ko ci dalaa'il an-nubuwwa imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi daal dina koy solo ci lu gën a gàtt na ko noonu al imaam abdurazaq boroom musannaf daal dina koy solo an miqsam mawla ibn abbaas waaye waxoon nañ la ne imaam al Buxaari rahmatullah alayhi daal dina koy solo insha allahu taala bala ñu continuer ndax riwaay imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi dafa am lum ñu yokkal loo xam ne imaam riwaay imaam Ibn Isxaaq bi amu ko kon riwaay imaam Ibn al Xaafiz al Buxaari rahmatullah alayhi ci kitaabul maghaazi baabu ayna rakaza nabi sallallahu alayhi wa sallam raayata yawmal fath ci bunt boobu mooy ayna ana fan rakaza la samp annabiyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam arraayata drapeau wam bi yawmal fath bésu fath makka ana fan la ko samp xadiis boobu noonu ci bunt boobu imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi dafa solo mu ne xaddasani Ubaydullah ibn Ismaayil qaala xaddasanaa Abu Usaama an Hishaam an abiihi annahu qaala dane xaddasanii nettali nañu nettali na ma nettali na ma Ubayd Ismaayil sama sëriñ di Ubayd du doomi Ismaayil qaala ne xaddasanii xaddasanaa nettali nañu abu usaama abu usaama an hisham mu jële ko ci hisham di ibn urwa an abihi mu jële ko ci baayam di urwa ibn zubayr radiyallahu ta'ala an ali zubayr léegi annahu qaal mu nettali ah mu nekk xadiis boo xam ne mursal la mu ne seydna Urwa radiyallahu anhu mursal la ndax seydna Urwa du saxaaba taalibe saxaaba yi la moom nekkuloon saxaaba mu nettali mbir mi lool moo tax mu nekk mursal mu nettali ni nga xamante ne noonu la aleyhi salaatu wassalaam ak see Marr Dhahran ak waa Quraysh ni nga xam ne noonu lañu génne kan sayyiduhu Abu Sufyaan wa Hakim ibn Hizam ak ki nga xam ne mooy Budayl ibn Warqa radiyallahu ta'ala anil jami' riwaaye imaam ibn abi shayba raxmatullah alayhi mu ne abu sufiyaan keroog bi muy génn dafa wax xakim ibn xizaam hal laka an tarkaba ila amrin la'allana an nulqiya xabara mu ne ah dane hallaka dane Abu Sufyaan dane Hakim est-ce que bëggoo génn ànd ak man amaana an nalqaa xabara ñu am benn xabaar dajeek benn xabaar ci bul fàtte waa Quraysh boobu xamuñ woon li alayhi salaatu wassalaam di def léegi bi mu waxee lool fa qaala lahu Budayl war Warqa wa ana ma'akum qaala wa anta in shi'ta farakibu bi mu waxee lool Seydina Hakim moom Abu Sufyan keroog bi muy génn lii weesu woon nañ dañuy ñëw rek ci riwaay imaam al-Bukhari bi ngir gis moom contexte bi mais bii riwaaya inda Abi Shayba rahmatullah alayhi nee na bi ñuy génn ba ñuy wax loolu Abu Sufyaan di ko wax Hakim ci la Budayl ibn Warqa ne man it mën naa ànd ak yéen ñu ne ko bu la neexee kon noonu lañuy ñuy xame ne kon looloo taxoon ñoom ñett ñooñu ñu àndoon Seydina imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ci nettaleem bi mu nettali li ñu gisoon ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi wa in kaanat riwaayatu ibn Isxaaq atam moo gën mat foofu li tax ñu indi ko mooy daf ci yokk information boo xam ne nawul ci riwaay imaam ibn Isaaq raxmatullaahi wa ala mu ne lii la ci yokk ginnaaw bi mu tuddee lool ba mu ba tudd parade bi bi yonent mi alayhi salaatu salaam ne Seydina Abbaas ihbis Aba Sufyaan inda xatmil jabal ne teel Abu Sufyaan fi nga xamante ne nii mooy ci sew sewu montagne bi foofu noonu loolu mel ni bakkanu ci montagne bi nga xam ne troupe yi fa lañuy ñuy jaar bu ko defee mu gis doolee jullit ñi bi amee nit ñi romb muy laaj naan yaa Abbaas man haadihi fa qaala Gifaar mu naan maa lii wa li Gifaar ay woy man maak Gifaar waaye lu ñu lan laa joteeg waa Gifaar waay waay xabiila yii yépp masumaa joteeg ñoom ana lan la ñuy ut ci Quraysh ba Juhayna ak waa Sulaym ak ñooñ ñépp mu ne bani aleyhi salaatu wassalaam di rombe déglul riwaaye imaam ibn al Buxaari bi Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim ibn al Mughira ibn Bardizba al Ju'fi radiyallahu anhu mu ne ci riwaaye boobu ah mu ne wa marrat Sulaymun mooy bi ñuy défilé fa qaala mithla dhalik qabila Sulaym romb Abu Sufyaan daal di laaj al Abbaas man haadihi mu ne ko haadihi Sulaym mu naan maa lii wa li Sulaym mu ne xatta aqbalat katiibatun lam yura mithlaha wala lam yura mithluha wala lam yara mithlaha ay abu sufyan qaala man haadihi mu ne ba ni nag benn contingent boo xam ne mbooloo mu mag ci armée bi romb boo xam ne moom ñu romb ñépp biiwu ci gëna a impressionnant nag qaala abu sufyan ne man haadihi moo ñii ñoom ñooy ñan seydna al abbaas ne ko haa'ulaa'i al ansaar alayhim Sa'd ibn mu ne ko ñii ngay gis ñu gën a impressionnant ci ñi fi jaar ñépp ñii ñooy waa al ansaar ansaarullahi wa rasuulihi laa laa muy al ansaar ñi nga xam ne ñoo nangoo fat yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ko suufu Makka daldi daldi dëq sànni ko bëgguñu ko mu des seen biir wal iyaadu billaah mu ne haa'ulaa'i al ansaar mu ne Abu Sufyaan haa'ulaa'i al ansaar mu ne ko ñii ñooy al ansaar ki nga xam ne nag ki nga xam ne moo leen jiite mooy Sa'd ibn Ubaada ma'ahu raaya te moo yor seen drapeau xam nga ci riwaay imaam ibn bi dane woon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy bu dernier bi mujjee romb Abu Sufyaan alkatibatul xadra mu ne mu laaj ci waa yii ñooy ñan nee na mu ne ko hada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil muhaajiriina wal ansaar ànd ak muhaajiruuna yi ak lansaar yi ci riwaay bi dane waa lansaar yi ñoo romb ñu gën a tribu yi fi jaar yépp mu ne mu laajte mu ne ko haa'ulaa'i al-ansaar alayhim Sa'd ibn Ubaada ma'ahu raaya ñii ñooy lansaar yi te ki mooy Seydina Sa'd di doomu ku ñuy wax Ubaada raaya moom moo yor ar-raayatu ma'ahu raayatu moo yor waa lansaar Seydina Sa'd ibn Ubaada defoon nañ tarjamaam walillaahi alhamdu wal léegi noo leen di boolee dañ naan c'est boolable mën nañ ko boole këne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam même bi ñu àndee mbooloo nekk noonu mu gis leen mu laaj ñu ne ko katibatul xadra amaana laata ñooñu muy ñuy jege si la dafa jëkk a gis ansaar yi amaana ñoo newoon ci kanam ak lenn ci muhaajiruuna yi ndax dinañ gis drapeau yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci boppam kan moo ko yoroon kan moo ko yoroon amaana ñoo ëppoon bi mu leen di njëkk a gis mu ne leen ñii ñooy al-ansaar ki nga xam ne moo leen jiite mooy Sa'd ibn Ubaada léegi bi ci tegu bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam newoon ñëw de suite presque ñoo taqaloo mu laaj mu ne ko ñii nag ñooy katibatu alxadra bu yonent bi salaam salaatu wasalaam fiihimul muhaajiruuna wal ansaar noonu mën nañ leen a boolee noonu wallahu taala alam buñ ñëwaatee ci riwaaya bi kon bi mu waxee lool moom Seydina al Abbaas wax ko Abu Sufyaan fa qaala Sa'd ibn Ubaada Seydina Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu mi yor drapeau yi ne yaa aba sufyaana al yawma yawmal yawmal mal al yawma yawmal malhama al yawma tustahallu al kaaba seydinaa Saad gis abu sufyaana ngi taxaw ak al abbaas ñuy paraade di leen romb ba mu agsi ci à la hauteur de abu sufyaan sayyidu quraysh mu ne ko yaa aba sufiyaan saadu seydinaa saadu ne yaa aba sufiyaan ee yow abu sufiyaan ibn harb ibn umay ibn abd shams xamal ne al yawma yawmal malhama tey mooy bésu xare bu tar bi waaw nabiyu malhamatin tawbin malhama mooy xare bu tar waaw mu ne ko yaa aba sufiana hé yow aba sufian al yawma yawmal malhama tey mooy bésu xare bu tar al yawma tustahallul kaaba tey yëgal ne tey tey Abu Sufyaan tey nag lañuy daganal kàmba gi mooy ne tey kaaba gi fii moom rey leen fi sax day dagal ah bi Seydina Ka'b waxee lool nag fa qaala Abu Sufyaan Abu Sufyaan nag ne yaa Abbaas xam nga lii gisuñu ko woon ci riwaayu bële moo tax ñu ñëw ci nii lii moo tax bokk na ci ngëneelu xew-xew wala xadiis ngay dajale turuq yi ndax fa dajewuloo yoon yépp ak ak ak version yi mooy yow ba léegi peeg loolu ndax lii bu doon dañu jëloon riwaay imaam Abu Ibn Ishaq rek pare lii duñu ko dégg alors que lii fi saxiix imaam al-Buxaari fi kitaabil maghaazi fi baabi ayna rakaza an ar-raaya waaw sallallahu alayhi wa sallam eh. Seyd Abu Sufyaan ne yaa Abbaas habada yawmu dimaar bi mu déggee Seydina Saad wax loolu ah Abu Sufyaan ne nag <laughs> Abu Sufyaan ne yaa Abbaas ne ko yow Abbas yow Abbas ah xabaza xabaza kon nag kalimatu madx la baatu tagge la yawmu zimaar kon bésub xare ba dee la tey ah bu dee ne li Saad wax noonu lay deme mooy waa Quraysh ak bu dee ne nu man di demee dañ di rey dinañ défendre seen bopp bésub rayante ba jeex la ko waaw léegi bi nga xamante ne nii wax na loolu <laughs> léegi nag kiy ñëw ah, Abu Sufyaan daldi dem jaa jaa'at katiba wa hiya aqallul kataa'ibi fiihim rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu wa raayatu nabi ma Zubayr ibn al-Awwaam voilà mu ne ginnaaw lansaar yi noonu rek bu yonent ma lay saab saab agsi boo xam ne katiba boo xam ne moo ci gën a tuuti nga ne mais lan moo tax moo ci gën tuuti ñu ne ah ah loolu kay c'est compréhensible loolu c'est compréhensible ndax muhajiruna yi xam nga ne tribu arab yu mag yi dëkk jóge seeni réew ñooy ay réewul ay ay seeni dëkk lañ jóge ñoo ëpp muhajiruna yi Makka lañ jóge ñëw Médina ñooñu bu dee ñoom lu ñu bari bari gaa yi leen ëpp foofu léegi bu dee ñooñu ñoom ñoo ñëw ñoom kese ànd ak yonent mi alayhi salaatu salaam mooy ñoo ci gën a tuuti moo tax mu ne aqa wa hiya aqallul kataa'ib moo gën a tuuti ci contingent yi fi jaar mu ne nag fiihim ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa wa ashaabu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo fa ne ak saxaabaami radiyallahu anhum minal muhaajiriin mu ne wa raayatu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ma'a Zubayr ibn al-Awwam drapeau yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi nekk ak az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma moo ko yoroon az-Zubayr ibn al-Awwam moo yoroon drapeau yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag bi mu àggee foofu nag bi mu àggee foofu ba agsi yonent bi aleyhi salaatu agsi mooy comme niñ la waxoon sànq que ne lansaar yi ñoo jiitu après jul yonent bi aleyhi salaatu ak lansaar yi ak muhaajiruun yi agsi automatiquement moo tax ñoom boo boolee ñaar yooyu ñooy dañuy ëpp dañuy bari lool muy alkatibatul xadra léegi nag mooy Abu Sufyan bii la njëkk gis lamsaar yi bi muy laaj noonu léegi après automatiquement bu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñëw léegi nag bu yonent bi alayhi salaatu wa ñëw ba ci autoram Abu Sufyan ne ko alam ta'lam ma qaala Sa'd ibn Ubaada qaala sallallahu alayhi wa maa qaal qaala qaala kada wa bi yeneen ci laalee saab saab ñëwee ba ci wax nañ la boobu da ko laajte woon kii kan la mu ne ko ñii ñooy muhajiruna yëg lansaar yi yonent ma lay saab saab mu ngi seen biir kon mu mujj Seydina Abbas moo ko wax ne yonent ma lay saab saab a ngi mu ne yonent moom Abu Sufyan ne ko alam ta'lam ma Abu Sufyan wax yonent ma lay saab salaam ne ko ndax yëguloo xanaa déggoo li Sa'd ibn Ubaada wax yeneen ci maa lay ne ko maa qaal ana lan la wax moom Sa'd ibn Ubaada mu ne ko wax ne lii ak lii mooy li mu waxoon sànq yaa Aba Sufyaan al yawma yawmal malhama al yawma tustahallu al ka'ba tey lañuy fayu li ngeen ñu defoon yépp des na ko daganal ñu fayu ci seen kaw yéen waa Quraysh li ngeen ñu def ci at yi yépp ak li ngeen teg ci kaw jullit ñi radiyallahu taala anhu wa ardaahu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam Abu Sufyaan wax lool mu ne kadaba Sa'd walakin haaza yawmun yu'azzamu fiihi Allahu fiihi al-Ka'ba yu'azzimu Allahu fiihi al-Ka'ba wa yawmun tuksaa fiihi al-Ka'ba waaw mu ne kadaba Sa'd yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne Sa'd dañoo dem xare buñ demee kay mooy waa Quraysh dañuy dal seen kaw comme normal moom loolu la waxee moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne axtaa kadaba juum moom Sa'd ibn Ubaada walakin waaye tey du bés xare boo xam ne ci lañuy daganale ray waa Quraysh fii ci Kaaba gi déedéet waaye walakin hada yawmun yu'azzimu Allahu fihi al-Kaaba waaye dafa nekk ne boo xam ne ci la buur yàlla di màggale li nga xam ne mooy Kaaba gi tey la koy setal moom borom bi ci yi nga xam ne mooy shirk alihatul baatila yi nga xamante ne ñoom la fi waa Quraysh def tey la koy setal ci lépp loo xamante ne day woote ci jaamu leneen loo xamante ne du moom borom bi subhaanahu wa ta'ala kon mu ne ko kadaba saadun walakin hada yawmun yu'azzimu allahu fihi al-kaaba bés la boo xam ne buur yàlla da ciy màggal kaabaan bi wa yawmun tuksa fihi al-kaaba bés la boo xam ne tamit dañ ciy solal ci lañuy solale kaaba gi bés yére bu bees voilà lii nii la euh, riwaaya boobu wax muy riwaaya imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi am na am na ci riwaaya yoo xam ne ah imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi tudd na ko mais ah moom da koo tudd beaucoup plus loin tuuti mu ne fa zaama ba'du ahli al bii nag da koo riwaaya ci loo xam ne sanadun munqati' sanaduhu munqati' ndax dane lenn ci boroom xam-xam yi de nee na anna sa'dan xiina wajjaha daaxilan qaala al yawma yawma al malhama al yawma tustahallu al hurma fa sami'aha rajulun min al muhaajiriin qaala ibnu Hishaam huwa Umar ibnu al Xattaab fa qaala yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam isma ma qaala Sa'd ibn Ubaada maa na'manu an yakuuna lahu fi Qurayshin sawl fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam li Ali ibn Abi Taalib adrikhu fa xudh ar-raayata minhu fa kun anta alladhii tadkhulu tudkhilu bihaa wala tadkhulu bihaa imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne kon ci boroom xam xam yi da nee nañ sa nee na Sa'd ibn Ubaada bi nga xam ne ci la jublu di dugg biir camp di dugg biir Makka dafa wax ne tey de mooy bésub xare bi tey lañuy daganal li nga xam ne moom lañ xorma gi ñu defoon Makka nga xam ne duñ fi tuur deret ñu fi def dara tey moom buur yàlla da koy daganal ba ñu jël ci rey ci waa Quraysh ñi nga xam ne lu ne teg nañ ko jullit ñi nee na fa sami'aha rajulun min al am benn waaye ci muhaajiruuna yi daal di koy dégg imaam ibn Hisham rahmatullah alayhi nee na kooku Seydina Umar ibn al la ki ko dégg noonu mu ne bi mu ko déggee mu ne yaa rasulallah isma ma qaala Sa'd ibn Ubaada mu ne yonent bi alayhi salaatu déglul li Sa'd ibn Ubaada wax amuñu benn kóolute ne suñu diggante Quraysh bu dee lii law bëgg wax moom xare dina am bu tar suñu digganteek moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam Ali dabal Sa'd ibn Ubaada nga nangu drapeau bi ci moom mu nekk yow yaay jëlal drapeau bi ci moom yow yaay dugg Makka ak moom fii nii loolu la wax am na yeneeni wax yoo xam ne da ciy am am na yeneeni wax yu rot yeneen yenn yi am na wax bu ne euh, Seydina Sa'd ibn Ubaada euh, moo dax riwaay bii nii xam nga riwaay maam ni sax bi wérul ndax dana wa zaama ba'd ahli al-ilm en plus imaam Ibn Hisham lim ci yokku tamit lim ci yokk moom moo gën a tee moo gën a lan moo tax lool moo tax imaam al-Hafiz ibn Hajar ndax Seydina Omar ibn al-Khattab ni ñu ko xamee ak ni mu taree ci Quraysh moom mu nekk fi di tempérer ñoom loolu fii bon moo tax imaam al-Hafiz ibn Hajar bi mu tuddee lii nii dane wa fiihi bu'd li anna umara kaana ma'rufan bi shiddati al-ba's alayhim ne wa fiihi bu'd le fait que ne euh, mu ne kii num tudd euh, Seydina anhu moom moo wax lool moo dégg lool dem wax ko yonent bi alayhi salaatu am na bon loolu c'est mooy li ñu naan c'est invraisemblable quoi sori na boo xamee Seydina Omar li mu doon ni mu meloon ci waa Quraysh ak moom dina ñëw di jéem a tempérer di leen wax lii moo tax mu ne ndax ndax moom Seydina Omar ibn al-Khattab dañ ko xame woon ak tar ci seen kaw ñoom waa Quraysh kon nag mu ñëw di ndax dégg na ñuy wax ñu rey leen mu mu nekk fa di wax yeneen ma lay saab luy tax ngir mu ërtëlal euh, sa euh, fexeel dabu Saad ndax lii la wax de loolu moom mu nekk Seydina Umar ibn al-Khattab fiihi bu'd voilà léegi mu ne waqad rawa al-Umawi fi al-maghazi anna Aba Sufyan qaala lin-nabi lamma hadha amarta bi qatli qawmik qaala la fa dhakara lahu ma qaalahu Sa'd ibn Ubaada thumma naashadahu Allah Allah war-Rahim waaw fa qaala alayhi salaatu wassalaam yaa aba sufyaan al yawma yawma al marhama al yawma yu'azz waaw yu'izzu Allahu Qurayshan mu ne mu ne moom yonent bi ki imaam al-Haafiz mu ne ba léegi imaam al-Umawi tudd na ci magaziwam yi ne Abu Sufyaan ci boppam ba yonent mi alayhi salaatu salaam ñëwee à sa di dox ba agsi fa fa mu wax Seydina Abbaas mu téye ko moom ci boppam moom moo laaj yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko amarta bi xaw qawmik ne ko yonent mi alayhi salaatu salaam yow yaa digle ñu rey say sa sa mbokk sa sa sa sa sa waañoñ yonent mi alayhi salaatu salaam ne non ne ko déedéet léegi nag mu nettali ko ni Sa'd ibn Ubaada wax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko déedéet yaa Aba Sufyaan ba fa na mu dagaan ko buur yàlla mbokkoo gi ñu mbokkoo ba bu mu rey waa Quraysh moom aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi salaatu salaam dalal xelam ne ko yaa Aba Sufyaana al yawma yawmal mar marhama fa malhama waaw bés la boo xam ne bésu yërmande la bés la boo xam ne buur yàlla da ciy teddal yu'izzu llahu qurayshan buur yàlla da ciy mag teddal li nga xam ne mooy waa quraysh mu ne wa arsala léegi ba mu jëlee drapeau bi ci moom kan la ko jox ci riwaayal amawi bi mu ne euh, mu ne mu daal di koy jël daal di koy jox doomu Saad waaw di Qays ibn Sa'd ibn Ubaada nangu drapeau bi ci baay ji jox ko doom ji waaw loolu la rawaaya bi wax mais boo demee ci riwaaya Ibn Asakir ci riwaaya Seydina ja xadiis Jaabir ibn Abdillah ci xadiis Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu mu ne lamma qaala Sa'd ibn Ubaada dhaalika aaradat imra'atun min Quraysh rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ba Seydina waxee lool dafa am denn jigéen ci waa Quraysh boo xam ne dafa ñëw ci Yonent bi alayhi salaatu salaam ah, mu ñëw di ko dagaan ci ay vers la la wax ay ay ay di dagaan Yonent bi alayhi salaatu salaam di ko wax que waa Quraysh ñëw nañ ci yow ngir nga protéger leen waaw bi nga xam ne fépp xat na ci ñoom xiina daqat alayhim saatu l ardi wa aadaahum ilahu lsama inna sa'dan yuridu qaasimata aldahri bi ahli aljaxuuni walbatxaa'i mu ne ndaw si ba mu ñëwee di wax yonent bi alayhi salaatu salaam ay vers waaw naan ko yaa nabiyal huda ilayka laja hayyu qurayshin walaata xiina lajaa'i xiina daqat alayhim sa'atu al-ardi wa aadaahum ilaahu as-samaa'i inna sa'dan yuriidu qaasimata adh-dhahri bi ahli al-jahuni wal-bathaa'i mu ne ndaw si ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di sadd way yi waaw ne ko nag yaa nabiyal huda yow mi nga xamante ne yaay yonentab njub gi sallallahu alayhi wa sallam sallu alayhi mu ne ko ci yow la ñëw di làqu si quartier bii ci waa Quraysh ba nga xam ne ci la làqu daal di daal di jote waaw bi làqu jotee ci moom ci yow la ñëw làqu si bi nga xamante ne fépp xat na ci moom suuf si yépp mujj na xat ci Quraysh ndax yonent bi alayhi salaatu salaam da leen bett gaa yi amatuñ fuñ jaar lu dul ñenn ñi nga xam ne dinañ gis taqad daqat alayhimul ardu bima rahabat wallaahi mu ne ko ba pare mu noon mu ñoom ñu jàppe noon ki nga xam ne mooy ilaahu sama dax ah ñoom ñoo jàppe buur yàlla noon ak ndawam ñoom waa Quraysh te Sa'd nag li mu bëgg mooy tey moom rey ñi nga xamante ne ñooy waa ahlul jahuni wal at ñi nga xamante ne ñooy waa Makka fii Jaxuun benn kii la woon nekk ci côté almeeru Makka yi al eh, nga xamante ne nii dafa jege benn bërëb la bu jege ci almeeru Makka yu siiw bi ku ne da leen a bëgg a rey ak waa Batha eh, loolu leen mooy waa Makka rek léegi nag ba mu waxee lool mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ñeewante daal dugg daal di koy dugg ak yërmande fa amara bi raaya fa uxidat min Sa'd wa dufi'at ila ibnihi Qays ñu jël mu mu mu mu yërëm waa Quraysh ak li ndaw si wax mu daal wax nañ jël drapo bi ñu daal di koy jox ki nga xamante ne nii ñu nangu ko ci Seydina bi jox ko doomam bi Qays ibn Sa'd ibn Ubaada am na beneen riwaaya boo xamante ne imaam al-Haafiz ibn Hajar tudd na ko ci Fathul Baari mu ne wa Abi Ya'la min hadiis Zubayr anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa daxala Makkata bi liwaa'ayni wa isnaaduhu da'iifun jiddan imaam al-Hafiz ibn mu ne am na beneen riwaay boo xam ne waxul ne Qays doomu Sa'd la jox bi mu nangoo drapeau bi ci moom Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu mu ne mooy xadiisu Abi ci xadiisu az-Zubayri radiyallahu anhu ibn mu ne yonent bi alayhi salaam bi mu nangoo drapeau bi ci Seydina Sa'd ibn Ubaada moom la ko jox moom ki nga xam ne mooy sa eh, az-Zubayr ibn al-Awwam nga xam ne moo yor drapeau yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu dajale bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak bu wàll ansaar yi al-muhaajiriin wal ansaar mu dugg ñaari drapeau bi biir biir Makka waaye imaam al-Haafiz nee na mais sanad bi dafa daif tollu waaye vraiment faible waaye sanad bi waaw mu ne laakin waaye jazama malgré li nga xam ne moom la sanad bi da'if mu ne malgré faiblesse su sanad bi lool waaye kat jazama Muusaa ibn Uqba fi al-Maghaazi an az-Zuhri annahu dafa'ahaa ila Zubayr ibn al-Awwaam mu ne waaye malgré tout ça imaam Muusaa ibn Uqba ci Maghaazi imaam Muusaa ibn Uqba moom dogu na nee na jazama dogu na ne jële loo xam ne lu mu jële ci imaam az-Zuhri këne drapeau bi yonent bi alayhi salaam da koo jël jox ko Zubayr ibn al-Awwam kon gis na ñetti wax yu wuute am na bu ne Seydina Ali lañ ko jox am bu ne Qays ibn Sa'd ibn Ubaada eh, mu daldi e, e, e, beneen bi ne ki ko jox mooy az-Zubayr ibn al-Awwam même bu nee ne bi ne az-Zubayr ibn al-Awwam lañ ko boobu moom dafa da'if de trop dafa da'if de trop ndax te loolu moom imaam al-Haythami tudd na ko ci Majma'u az-Zawaa'id mu ne wa fiihi ci càllale boobu Muhammad ibn al-Hasan ibn Zabala wa huwa da'ifun jiddan mu ne Muhammad ibn al-Hasan ibn Zubala moo fa ne te moom dafa faible de trop dafa faible de trop euh, da gis ne même waxu imaam Muusa ibn Uqba bi min marasilu imaam Zuhri la bokk te boroom xam-xam yi ci li gën a dëgër mooy ne dëgëraluñu mar marasilu imaam Zuhri yi voilà kon bi ci tane mooy bi ne Seydina Ali ak bi ne Seydina Qays ibn Ubaada voilà ah te moo tax te loolu mooy li gën a dëgër moo tax imaam al-Hafiz ibn fexe na dajale mais <laughs> léegi kon léegi Seydina Ali la ko jox benn bi ne Seydina Qays nan la fa demee noonu nan la fa demee noonu Ah, moo tax mu ne walladi yadharu fi ljamci anna aliyan arsala bi nazciha wa an yadxula biha thumma xashiya tagayyura xaatiri sacd fa amara bi dafciha libnihi qays thumma inna sacdan xashiya an yaqaca min ibnihi shay'un yunkiru nabiyyu fa sa'ala nabiyyu an yaxudahu minhu fa xiina idin axadaha Zubayr imaam al fexe def jamco ci lii waaye problème bi mooy sanad bi mu ne dafa da'if jiddan te imaam al-Haythami ne lii wérul ndax ibn Zubayr la mi nga xam ne da'ifun jiddan la loolu mooy loolu doo ko mën a boole imaam al nag loolu la fexe def mooy lii dafa da'if yii ñoo gën a yii wér wala ñu tane ko gin koo wér mooy ne dañuy jël bi wérul teg ne ndax manoo ko boolee jële moom dafa fexe eh, dajale lépp mu ne këne li nga xam ne daal moo feeñ ci boole wax yi mooy këne yonent bi aleyhi salaatu salaam Seydina Ali ibn Abi Taalib la yoon ni ngir mu jël drapeau bi ci Seydina Sa'd te dugg ak moom Makka nee na bi nga xam ne ci la ko Seydina Ali jël mu daal bañ ah, loolu xaw a am lu mu def ci xolu Seydina Sa'd ibn Ubaada mu daal di ko jël ci Seydina Ali jox ko ki nga xam ne mooy doomu Seydina Sa'd yarhamukallah Seydina Sa'd ibn Ubaada di Qays ibn Sa'd ibn Ubaada mu ne ginnaaw gi Seydina Sa'd ragal doom ji loo xamante ne dal ko lu baaxul mu daal di ne kon yonent bi aleyhi salaatu wa demande ko ngir mu jël ko ci moom léegi ci doon la ko jël jox ko as Seydina Zubayr waaye euh, waaye riwaaye boobu xaw na ñàkk dëgër xanaa ba mu des li imaam al-Hafiz ne bu dee riwaaye bi nii mu ne bu bi imaam al-Haythami wérul mais booleen bii fenn lay baaxe te moom wax na ko mooy li tax mu def ko mooy xam na ne bii dafa daif lool léegi problème ni mooy lan moo tax kon mu koy boole ndax dafa gis lu dëgëral loolu lu dëgëral que dañ ko joxoon Seydina Az-Zubayr moo tax mu ne moom Seydina naa hafiz ibn Hajar wa hadhihi al-qissatu al-akhira qad dhakaraha mooy le fait que Seydina Sa'd ibn après bi ko doom ji yore mu mu bañ daal lu bon dal ko mu ragal daal am lu ko ci dal mu wax yonent bi alayhi salaatu salaam na ko nanguwaat ci moom mu netta nettali bu mujj bi imaam al Bazzaar Seydina Abu Bakr al Bazzaar rahmatullah alayhi daal dina koy solo daal dina koy solo Ah, ci xadiis Seydina Anas ci sanad boo xam ne ala shartil Buxaari ci shartu imaamal Buxaari la rahmatullah alayhi mooy sanad boo xam ne ci sanad mooy góor ñi ngay fekk ci eh, saxi imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ñoo fa nekk waaw mu ne mu ne wa lafdu te expression yi nii la nii la fa bàtti na kaana Qaysun fii muqaddimati nabi wala lamma qadima makka fa kallama sa'dun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yasrifahu an al-mawdi' alladhi fihi maxaafata an yuqdama ala ala shay an yaqdima ala shay fasarafahu an dhalik mu ne riwaaya imaam al-Bazzaar bi nga xam ne ci sharh imaam al-Buxaari la rahmatullah alayhi Seydina foofu lii la wax dane Seydina Qays moo ne woon ci kanamu yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu doon dugg mag léegi Seydina Saad daal di wax yonent mi aleyhi salaatu salaam ngir mu jële ko foofu ci position am ndax ragal dara dal ko mu jiitu am lu loo xam ne daal loo xam ne moom lay jiitu def ko amaana lu dul noonu daal di ko ciy fekk yonent bi aleyhi salaam daal di ko fay jële moom Seydina nangu jële fa ki nga xam ne mooy doom ji di Qays ibn Ubaada kon mooy ci noonu ci la booleb imaam al-Hafiz ibn bi di dëgëre ci noonu ci la booleb imaam al-Hafiz ibn bi di dëgëre ah, mooy kon finalement waaw kon Seyna Ali après Seyna Qays après que ñu joxaat ko ki nga xam ne mooy Seydina Saad euh, az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala wa ardaa léegi nag kon loolu lu ñu fi yëndi woon mooy bi Seyna Abu Sufyan bi ko Seyna Saad rombe léegi nag buñ ñëwaatee kon après parade bi gis nga xaw nañ ci gudd ndax riwaaye yi nii la yii il fallait ñu lijjanti leen door a mën a continuer waaw voilà bu kenn jàpp ne gudd na gudd na non guddul c'est comme ça c'est comme ça il fallait il faut secouer le cocotier waaw il faut secouer le cocotier waaw dañ koy yëngal ba ci ne yépp wadd nga mën a jariñu lu ëpp loo xamante ne ku tàyyeel di def la boobaa yaa koy ëppale loo jariñ voilà léegi bu ñëwaatee ci imaam ibn Isaaq mu ñuy continuer kon yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu jógee marra Dhahraan def nañ parade yi ba romb Abu Sufyaan daw na gaaw wax ko waa Quraysh ñu ne woon waa yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu jógee foofu dem imaam Ibn Isxaaq Yasaar rahmatullahi mu ne fa haddathanii Abdullahi ibn Abi Bakr mu ne fa haddathanii nettali na ma Abdullahi ibn Abi Bakr sama sëriñ di Abdallah ibn Abi Bakr rahmatullah alayhi anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lamma intaha ila dhi Tuwa waqafa ala rahilatihi mu'tajizan bi shaqqatin burdin hibra hamra wa inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam la yada'u ra'sahu tawadu'an lillah xiina ra'a ma akramahu llah bihi min alfath xatta in osnuwahu osnuunahu osnuunahu la yakaadu yamassu wasitata rahl laa laa imaam ibn Isaaq kon mu jële ci sëriñam boobu di Abdallah ibn Abi Bakr anna rasulallahi kën a yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lamantaha bi nga xam ne ci la agsi ci duuru Tuwa dafa taxaw dafa nekk ci kaw waruwaayam bi mu ngi sàngoo woon li nga xamante ne nii burda boo xam ne bu xonq la boo xamante ne mooy burda yamaniya yooyu bu xonq waaw léegi mu def lan ah mu ne mu ngi teg boppam wàcce boppam waaw wàcce bopp bi bi nga xam ne ci la gis li ko buur yàlla terale ci fatxu makk gi muy waaj a tàmbali xatta inna usnuna ba ni nga xamante ne nii mooy mooy catu sikkim bi la yakaadu yamassu waasitata rahl mu ngi laal li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, fi fi teg teg gi mu toog sëgg na ba ni nga xamante nii daanaka mu ngi koy sikkim bi wala catu sikkim bi mu ngi koy waaj a laal waaw waaw waaw mu ngo tawaadu'an tawaadu'an lillaahi loolu la imaam ibn Isxaaq raxmatullahi alayhi imaam al Buxaari rahmatullah alayhi soloo na lu mel nii ba léegi ci fi mu def fatxu Makka muy xadiis seydna Abdullah ibn Mughaffal mu ne keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dina ñëw fan la dugg biir Makka loolu dinañ ci ñëw insha allah waaye ak seeguñ foofu mu ne ra'aytu rasuulallah moom seydna Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu mu ne gis naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yawma fathi makka ala naaqatihi wa huwa yaqra'u suuratal fath mu ne moom Seydina Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu gis naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bésu fathu makka mu nekk ci kaw naagaam gi wa huwa moom yaqra'u xaalam mu ngi doon jàng suuratal fath yurajja mu ngi doon jàng suuratul fath inna fatahnaa laka fathan mubiina moom la doon jàng di ko répété di ko répété rek di jàng suuratul fath bu jeexee mu répété waat ko rek waaw waaw akbar waaw akbar voilà naka noonu la imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi solo noonu la ko imaam al-Bayhaqi soloowe ci Dalaa'ilun Nubuwwa naka noonu imaam al daal na koy solo ci al ci xadis boo xam ne dane saxiixun ala sharti Muslim walam yuxrija mu ne xadis bii bu wér la nekk ci shartu imaamu Muslim waaye imaamul Buxaari ak imaam Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri ma ñoom ñaar daal wuñ koy solo imaam az-Zahabi nag waxu ci dara moom mi nga xam ne moo doon moo toppaat li imaam al-Hakim ibn al-Hakim an-Naysaburi Abu Abdullah al-Hafiz daal di wax daldi ci téereem bi noonu euh, moom mi ko toppaat bii nag waxu ci dara. imaam al-Hafiz al-Bayhaqi tamit solo na ko kon ci Dalaa'il an-Nubuwwa Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu daxala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawmal fath wa daqanuhu ala rahlihi mutaxashi'an Allah Allah imaam imaam Anas Seydina Anas ibn Maalik ibn dam ibn Damdam radiyallahu ta'ala mu ne imaamu Anas ndeysaan imaamu Anas du ansa nag du ans voilà du ans waaye Anas ibn Maalik ibn Damdam al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu Euh, mu ne moom Seydina Anas daxala rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dugg dafa dugg fan Makka yawmal fath keroog mooy fi ñu ne nii fi ñu ne nii lañ lay wax laa wax fathu Makka mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa dugg keroog bésu ubbeek Makka mu ne wa dhaqanuhu ala rahlihi mutakhashi'a te kii bi mooy sikkim bi mooy fi fii fii loolu gisoon nañ ko ak daqan mooy fi karaw gi di ëpp ci kii bi pas côté lex yi mais ci fiñ naan sikkim fi wolof naan sikkim mu ngi laal razaqanuhu ala raxli mu ngi ko teg ci teg gi nga xam ne mooy ci li mu toogoon mutaxashi'an toroxlu ngir boroomam subhaanahu wa taala kii dane léegi lii moo ñëw ci loolu am na xadiis boo xam ne imaam ibn Isxaaq raxmatullahi alayhi da koo solo imaam ibn Isaaq daf koo solo te masoon nañ ko dégg masoon nañ ko gis masoon nañ ko gis ba léegi ci zu tuwa duggagul ci Makka duggagul fi nga xam ne mooy exactement Makka mais zu tuwa ba léegi ñu ngi foofu bul fàtte ne imaam ibn Isaaq loolu la wax lamman taha anna rasulallahi sëriñam bi lamantaha ila ila di tuwa waqafa ala rahilatihi mu'tajizan bi shiqqati burdin hibra hamra léegi ñun ñu ngi foofu ba léegi dafa nekk nettali benn nettali boo xam ne masoon nañu ko gis euh, bon waaye Euh, damay ragal ne buñ ci duggee ça suñu heure jot na xam naa tuddoon nañ ko mooy bi muy wax islam bi ñuy gis tarjama waajuru Seydina Abu Bakr nan la tuddoon nan la tuddoon Seydina Abu Bakr ni Siddiq waajuram nan la tuddoon léegi nag laaj boobu laa leen di bàyyee ay waxam nag ci lañ jëm nii fii ci Dhi Tuwa moom waajuru Seydina Abu Bakr mi nga xam ne nan la tudd ah hada su'ali man araada aw ahabba an yujiba anhu fa hay fa hayya fa fa fa fa fa fa hayya ala loolu mooy sama laaj ku bëgg ku bu ci bëgg a tontu rek bismillah léegi nag ah xanaa nga tontu ci kon bii ngeen tontu ci bii di ñëw insha allah ndax dañuy yem nii insha allahu taala fii ci Dhu Tuwa insha allah léegi nag ci jotaay bii di ñëw insha allahu ñu àggale